moom mu ne kon imaam ibn isxaaq fii ma lii ci li nga xam ne moom lañ ma tuddol daal di ma koy nettali kon mu ne yonent bi aleyhi wax ne allahumma allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hiilati wa hawaani ala nnaas yaa arhamar raahimiin anta rabbul mustad'afiina wa anta rabbi ilaa man takilunii ilaa ba'iidin yatajahamunii am ilaa aduwwin mallaktahu amrii in lam yakun bika calayya gadabun falaa ubaalii walaakinna caafiyataka hiya awsacu lii أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك mu ne kon aleyhi salaatu wassalaam bi mu toogee kon ci garab goog ba dal mu ne allahumma daldi yëkkati ñaari loxoom yi wala daldi ñaan moom aleyhi salaatu wassalaam boroomam ne allahumma yow sama boroom ilayka ci yow ashku lay jàmbat donfa wala donfa quwwati sama niiwug doole ci yow yàlla yow dong képp rekk lay jàmbat sama néewu doole man alayhi salaatu wassalaam wa qillata ak sama gàttu pexe ci fexe ba dugal nit ñi ci diine ndax loolu mooy jàmm mooy ne huwa xayru xalqillah mooy ki gën ki ku yàlla sàkk waaye suñu boroom subhaanahu wa ta'ala loo am daraja daraja ci kanamam doo doon lu dul jaam alayhi salaatu wassalaam daal di ñaan ñaan gu am solo gi tàmbale tudd boroom bi subhaanahu wa ta'ala walillahi al asmaa'ul husna fad'uhu biha buur yàlla de moom moo am tur yu sell yi moom la ñeel bu ngeen koy ñaan ñaan leen ko jaar ko ci tur yooyu mu daldi leen may moom kon aleyhi salaatu wassalaam mu ne allahumma yow sama boroom ilay ko ci yow képp dongu rekk ashku laay jàmbat don fa quwwati wala don fa quwwati sama néewu kàttan wa qillata xiilati ak sama néewu pexe ngir dugal nit ñi ci diine ji lu ne def na ko Quraysh waaye ñi tuub bariwuñ assaadatu minal qawmi ñu ngi des ci liñ ne waaye Taayif gii ma ñëwoon yaakaar ne mooy tane nii lañ ma tontu nii lañu ma def xaañ ma ba may nàcc wa qillate xiilati wa hawaani ala nnaas ci yow képp dong rekk lay jàmbat sama doyadi ci bëtu nit ñi ndax bu doon noon ne moom alayhi salaatu nit ñi bu doon jàppuñ ne ku doyadi la doonuñ ko woon génne doonuñ ko woon xaaj bu doyadiwul woon ci seeni bët waa Quraysh duñu ko teg ay mbugal ba mu génn dëkk boobu waaye bu doyadiwul woon ci bëtu nit ñi waa Saqiif duñu jaar ak moom fi mu jaar ak moom bañal ko waaye boole ko ñi dese ak dof yeeg jaam yi ñu koy xaañ di ko saaga mu ne kon wa hawaanii ala naas ci yow lay jàmbat yow kepp dong rekk sama ñàkk solo sama doyadi ci bëtu nit ñi ndax nit ñi wax naa la sànk li leen tax a jóg li ñuy seet fi ñuy seet mayu yàlla mooy alal ak prestige am siiw aku bayre ak alal joo am yooy boo ko ñàkkee moom loolu moom bul yaakaar ci ñoom dara mu ne yaa arxamar raahimiin xoola partie bii alayhi salaatu wassalaam mooy nit buy ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala dafa bëgg a gis ci moom ak wone ak mu daldi nekk koo xam ne ni muy toroxe ci gin ci kanamu boroomam wàcce boppam ci kanamu boroomam yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa'u ilallah yéen nit ñi yéenay ñi nga xam ne yéenay ñi soxla yéen ñépp ñàkk te li ngeen ñàkk soxla ko ci yàlla la ne yéen ñépp soxla yàlla mu njëkk ko wan lool allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hiilati wa hawaani ala an-naas wan ko moom jamono ji jamono ji muy naan ji muy ñaan etaa bi mu nekk ak néewug dooleem ay pexeem yu néew waaye ak ñàkk soloom ak ñàkk ak doyadeem ci bëtu nit ñi waaye jàmbat li nga bëgg sa boroom loolu ku xam yàlla dëgg moo koy def nii aleyhi salaatu wassalaam def moom lañu alxuraan di nettali ci seydinaa yaqub ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam bim naan innama ashko ba bathi wa xuzni ila mu ne ba muy wax keroog ci suuratu yuusuf alayhi salaam moom sayyiduna yaqub mu ne man di nekkuma di jàmbat jàmbat lii muy jàmbat ba doom yi naan ko yaa ngi ci li nga newoon ba léegi yow daal sa doom ja nga ñàkk ba léegi ba nga gisatul ba léegi ci nga nekk mu ne leen man dëgg-dëgg damay jàmbat sama tristesse ak li ma dal xam nga ku ma koy jàmbata jàmbatuma ko ci mbindeef ndax jàmbat mbir yoo xam ne mbir nga am aajo di ko jàmbat ci nit rawatina aajo goo xam ne walla muy aajo goo xam ne yow xam nga ne nit manu ci dara loolu moo garaaw ngay dem di ko jàmbat nit dañ lay xamal mais duñ la fajal dara loolu moo garaaw waaye jàmbat euh, ci yàlla loolu mooy jëfu yonent yi aleyhim salaatu wassalaam kon mu ne leen man ma ashku damay daldi jàmbat li ma dal nii samay bët deñ sama gis naaw lépp loolu lépp ak tristesse gi ma nekke njàqare gi ma nekk la fait que man gisatuma sama doom jooju ah loolu duma ko jàmbat kurul sama boroom loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax allahumma ilayka ashku da'fa quwwati mu ne ko yow sama boroom yow de yow laay jàmbat lool mooy jaam noonu lii dafa bokk xadiis bi xadiis bu bari njariñ la te tegginu ñaan yépp la ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam réunir jàngal ñu ko kon ginnaaw bi nga tuddee turu boroom bi allahumma wane sa aajowoo ci moom soxla goo xam ne afaman yojebul muttarra ida daa suñu boroom ne ana kan mooy nangul ki nekk ci nécessité xam ne lii keneen manu koo faj ku dul yàlla kan mooy nangul ko bu dee ñaan na boroomam tàllal loxoom daal di koy ñaan kan moo koy nangul ku dul moom kon nga wane sag ñàkk sag doyadi sag torox ci sa kanamu borom bala ngay ñaan li ngay ñaan mu ne yaa arhamar raahimiin yow mi nga xamante ne woonaa la yow mi nga xam ne yaay ki dàq yërëm képp ku yërëmaate muy arrahmaanur rahiim a walillaahi al asmaa'ul husna wax nañ ko léegi suñu boroom subhaanahu wa taala moom tur yu sell yooyu ñaan leen ko te jaare ko ci tur yooyu mu ne ko yaa arhamar raahimiin yow mi nga xam ne yaay ku am yërmande ku yërëme yaa ko dàq yërëm yërmande nit ñi du dara lu dul ci yërmande ju leen yàlla defal moo tax alayhi salaatu wasalaam waxoon saxaaba yi radiyallahu anhum ba ndaw sa doon nàmpal doomam mu ne ndax gis ngeen ndax yaakaar ngeen ne ndaw sii nii dina jël doomam ji muy nàmpal daal du koy sànni ci taal bi ñu ne ko ah déedéet moom du ko def loolu c'est impossible mu def ko moom alayhi salaatu wasalaam mu ne maa ngi waat ne lallaahu arhamu bi ibaadihi min haadihil ama bi waladiha mu ne maa ngi waat ne yàlla de moo gën a am yërmande ci jaamam yi kë ndaw sii nii yërmande ju mu am ci doomam ba du ko sànni ci safara si yàlla moo ëpp yërmande ndaw si foof ci jaamam yi mu bind allahu akbar ay way ku doon ku ku ku doon désespéré ba gis lii lan ngay désespéré wu amul désespéré amatul fee comme ndaw si moo dul sànni doomam ci biir taal bi yàllaa ko gën a yërëm jaamam yi fuuf kon mu ko yaa arhamar rahimin woo la yow mi nga xam ne yaa dàq yërëm yërëm ñiy yërëme muy rahmaan arrahim mooy wane toroxtaange wane sag doyadi wane sa lépp ak aajowoo ba pare ginnaaw bi nga tuddee yàlla ci début bi nga tuddaat ko yaa arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin yow yaay boroom yi ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy néewal doole xoole ci ñaan gi fàttewul ñi ko gëm te ñu dàqe leen seen dëkk bañ dem Éthiopie ñii dem feneen ak ña des biir Makka ñu leen di néewal doole mu ne ko anta yow mi fee dàq yërëme ku yërëmaate yow yaay boroomi ñi ñuy néewal doole les persécutés gaa yi ñuy ci tous les temps ak bépp jamono ak bépp suuf ñiy nekk xabasa ñiy nekk Makka ñiy nekk feneen yow yaay boroom ñooñu yaay seen boroom wa anta te yow rabbi yaay sama boroom yaa moom samay mbir yaa moom sama dunduta lii may dox yaa ko moom mu ne yow moomu laay woow ilaa man takilu nii ana ci kan ngay bàyyee samay mbir ci kan kan nga may bàyyee ilaa ba'idin ndax danga may bàyyee ci koo xam ne dafa jege dafa sori yatajahamu nii di ñëkkal kanamam ci man comme li waa saqiif ñiy def ma ñëw ñu daldi may accueillir accueil bu bon ñëkkal seen kanam ci man ndax danga may bàyyee ku sori koo xam ne ab étranger walla ku ma sori koo xam ne yata yatajahamu nii bu ma ñëwee muy ñëkkal kanamam duma am ci moom ab sourire sax manuma koo am ci moom waaye ni kanam gi ñëkke noonu na ko la koy wane ba boole ma ñii ñu may xaañaka sànni ndax kooku nga may bàyyeel am ilaa aduwin malaktahu amri walla boog danga may bàyyeek noon boo xamante ne nii moom nga def mu daldi yor samay mbir noon boo xam ne moom nga def mu yor samay mbir ndax kooku nga may bàyyeel am na ci benn riwaaya am ilaa aduwin qaribin malaktahu amri wala ndax danga may bàyyee ci noon bu ma jege comme waa Quraysh nga xam ne malaktahu amri fa ma ne ñoo yor yépp nga xam ne sa kaaba ga sax pour julli fa problème bu ne dinaa ko am ndax ñu mel noon nga may bàyyee noon bu mel noonu yor samay mbir waaye mu ne moom alayhi salaatu wassalaam in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubaali waaye malgré yii yépp ñi ma jege ci Quraysh pour chasser nañ ma tëggal nañ ma tamay mbugal fu ne xeetu coono gu ne teg nañ ma ko ma daw ñëw Taayif ba'idin yatajahamuni bii ma ñëw ñu ñëkkal seen kanam xaañ may xeer dàq ma ne ma uxruj yaa Muhammad ci benn riwaaya uxruj min baladina génnal suñu dëkk bi ba pare boole kook sufahaa yi ak abid yi ñu koy xaañi xeer mu ne malgré loolu yépp nag in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali bu dee ne daal malgré yii yépp bu dee ne sam mer dalul sama kaw lii nii yépp du dara faalewu ko nañu continuer xaañ nañu continuer seeni mbugal man daal leen na ma ñor mooy sam sànj di sam mer sam mer bañ a dal sama kaw waaw ñu nit loolu lañu war wax di in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali est-ce que ñun dinañ wax lii loolu lañ war a wax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nekk na fa moom ngir ñun modèle boo xam ne impaka impeccable royukaay bu baax a baax mooy suñu royukaay ñun ñépp waxoon nañ ne siira bi moom du ay nettali xissa daal di dem déedéet ay jàngat lañuy ay taxaw waqafaat taxaw yu ñuy def yàkkantuwuñ ci dara ndax dund ko alayhi la te loolu mooy dund gi ñun est-ce que loolu lañu war a wax in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali bu dee ne malgré li may def yépp ngir yàlla man xooluma ci ndax waa diw reconnaissant nañ wala ñàkk nañoo reconnaissant sama yoon newu ci ndax ñun ñu ngi wax loolu in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali bu dee nees amoon mer ci suñu kaw faalewuñu après lan mooy xew képp ku nekk di moo xam da ngay jàngale ci diine professeur d'université nga professeur prof loo man di def te yooyu ñu fexe di ko yéene mu nekk loo xam ne jaamu yàlla la bu boobaa ci la liggéey di nekk jaamu yàlla bu dul lool liggéey du jaamu yàlla ah ay wax ji ñu naan liggéey jaamu yàlla la ah ah boo ko yéenewul ndax bi a'malu binniyati ndax jëf yi ci yéene la nekk bu dee yéene ko que man damay liggéey ngir am saleer bu baax mën a def nit ñépp waa lu baax la mais nag bu ci xalaat ne fa ngay nekk dañ lay fayaa ah. ti yàlla doy bindal tiyaaba déedéet il faut nga yéene ko waxuñ na ne à condition tamit liggéey ba nekk liggéey bu dagan voilà mooy loolu la mooy foog nga ko sa liggéey bi boo yéenee ne man dama koy def ngir man cee suturloo dimbali ci samay mbokk ak képp ku nekk ci besoin ngir yàlla seconde yoo man di def foofu ci classe bi ci machine yi ci atelier bi ci menuisier yi loo profession boo am oto yeeg lépp kooku minute yoo fa def yàlla da la koy jàpp bindal ki yàlla ndax sa yéene boobu moo na imaam abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala doon wax naan ahtasibu nawmati kama ahtasibu qiyaami mu ne man ni may amee yaakaar ci sama bu ma taxawee di jullil yàlla subhaanahu wa mu daal di ma ciy fay noonu laay amee yaakaar que samay nelaw yàlla di ma ci fay ay tiyaabu waaw ndax dafa yéene ne man damay jaamu yàlla ba sonn léegi naa dalal sama ginnaaw daal di tëdd bu ko defee ma man a noppaleku bu ma jógee gina mën a jaamu yàlla ku gé ko yépp koo xam ne loolu mooy sa yéene booy nelaw dangay xaran doo yëg lu xew ci réew mi ñu lay bindal ay tiyaabu moo tax mu ne ahtasibu nawmati kama ahtasibu qiyaami ni may amee yaakaar ci borom bi subhaanahu wa ne dina ma fay bu may nelaw noonu mooy la même bu ma li ma am yaakaar ke ne yàlla dina ma ko fay bu ma taxawee di ko julli waaw bu ñu ko sàggane kon waa ñun mooy ne lu ñu mën a defal ab jaamu yàlla waaja ba muy dóori ñëw maa ko hébergé woon après boo ko woowatee doo ko jot wala boo amatul temps bu bari dootoo ko gis lu bari amaana yi nga bëgg mu la koy doxal du ko man nga ne fi naan non gars yi traître lañ rek te pourtant bu dul woon man mais yow loolu ba pare naan waaye waaye baax na yàlla taxoon may def waaye yàlla taxul fen bu taxul woon bu doon moo tax doo ko wax yow kay li nga waroon a wax mooy li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali loolu dama koo defoon ngir yàlla yaa taxoon ma def ko man daal lenn la bu dee amoo ak sa mer dalul ci man faalew ma moom lu mu def baax na te gars yi ñoom dañ lay woo duñ la jot rek ñu ne moo ko tey damaa bëggula wuyu mais yow dangaa am fatxu ba gis ne moom danga koo gis mu bañ laa wuyu wala ay woo naa ko ñetti yoon wuyu ma moo xam naa ko te mu soxlaa day woote mais après yow dangaa foog ne amoon naa jotam dafa war a am sama jot bu soxlaa damay am jotam yooyu yëpp amul benn njariñ yow li nga waroon a wax mooy bu dee yàllaa taxoon in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali man daal yàlla leen lii dama ko defoon ngir yow bu dee ne daal am mer sam mer dalul sama kaw faalew ma après ndax waa ji reconnaissant am déet sama yoon newu ci ak action sociale boo man di def léeg-léeg ngay dimbali nit ñi di leen jëndal yoo xam ne ñoom dañ laa dañ laa bu la neexoon nga ne man dañ may fay ma koy def mais nga ne dama koy def ngir yàlla léeg-léeg nga ñëw gaay ne la liñ ñu indil baaxul man nga ko am wala commentaire yoo xam ne même bu dee waa ji bu koy wax ci ton ree la koy wax mais yooyu lu metti la loolu warulaa tax nga mer ci yow kay li nga war a wax in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubaali yàlla daal yaa taxoon may def bu dee ne amul mer mu tukkee ci yow di dal sama kaw faalew ma li ñu wax te tamit moom moomu def loolu bu ma xoolee sama xar kanam du ko gis ci sama xar kanam que jàppal naa ko loolu te tamit ni ma doon doxaleen moom duma ci changer dara ndax def na lu dul noonu ndax kan ndax yàllaa taxoon may def ndax des boo ko changer day mel ni yàlla taxatul yow li nga bëggoon retour sur investissement que yow li nga doon def te gaa yu bari kat sax léegi sax dañ fee héberger tul ngir yàlla dañuy wax ne ngir yàlla la mais dañuy xool ne waa ji gis naa ne filière bu baax lay suivre ci fac bi moo ko héberger amaana boo amee liggéey fii mën na maa dimbali loolu bari loolu la ñuy defa ah. jàpp ne gaa yi xamuñ ni demee après mais yàlla xam naa après koom nag mu ñëw mel noon ngay dégg yàlla tax may def yow bu yàlla taxee ngay def daa tax daa jar fu ne nga taxaw fanaan yàlla rekk a tax taxul lu dëgg loolu la in lam yakun loolu dafa war a nekk loo xam ne nañu koy wax lu bari te fexe di ko dundal di dundi noonu loo man di defal nit ak loo man di def ci diine ji loo man di def di def ci diine ji nag tekkiwul dem jàkk rek ah action sociale bu ne ak nelaw yi yëpp déggoo li ma la da ngay yëpp nga ko yéene ngir jaamu yàlla bu ko defee yow sa sa tiers yëpp nekk jaamu yàlla lool boo ko defee yow texe nga ndax lan yàlla rek ngay xool seetoo leneen in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali yàlla daal bu dee ne amul am mer bu tukkee fi yow dal ci sama kaw faalew ma lu xew dangay jàngale moo xam xam-xamu diine wala leneen malgré lool gaa yi gëdd biñ la war a jox joxuñu la mais bu leen mere ndax joxuñu la loolu boo leen di mere na nekk loo xam ne ay tegginu xam-xam la nar a xëtt bu boobaa nag nga mer ndax tegginu xam-xam mais bu dee sa personne rek la nga bañ leen a faale te nga wax lan li sang bi wax mi in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali bu dee naal am mer sa mer tukkeewul ci yow dal sama kaw faalewu ma lu ñu def kon alayhi salaatu wassalaam mu ne leen malgré yii yépp génne ma ñee génne ma ñii di ma xaañ waaye daal leen la in lam yakun alayya ghadabun in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubaali bu dee ne daal sam mer tukkewul ci yow dal sama kaw man faalew ma lu ñu man di def nañu continuer xaaj waa màkk nañu continuer li ñu def man naa continuer ci lii ndax yow yaa tax may def walakin aafiyataka hiya awsa'u lii mu ne waaye sa jàppandal muy nga bëgg benn mbir lu baax yàlla jàppandal la ci daldi la ci yaatal ba nga man koo defee ni mu ko gërëme moom borom bi subhaanahu mu ne hiya awsa'u lii loolu mooy li nga xam ne mu gën yaatu fi man alayhi salaatu wassalaam yàlla daal di lay jàppandal loolu ba nga man ko jaamu ci comme ni mu ko bëggee mu ne loolu moo gine yaatu fi man te lii nii di ma dal yàlla da koo bëgg ndax yàlla bu ko bëggul woon du am bu yàlla bëggul woon loolu bu dul woon gërëmul loolu du am ndax boo nee yàlla gërëmu ko woon kon dangaa bëgg wax dañ koo forcer affaire yi di xew te manu ci dara te loolu du dëgg ku xam yàlla du ko wax te loolu firqatu dàll yi ñoo koy wax kuréel yu réer yi mu ne kon walla kenn waaye li am mooy aafiyate kek sag aafiya gooy defaral sooy defal sa jaam am péex gu muy nekk ci jaamu la ak yaatu ci jaamu ya nekk ci dila la jaamu comme ni ko bëggee mu ne hiya awsa'u lii mooy li nga xam ne loolu de moo gën yaatu fi man loolu mooy li nga xamante ne moom alayhi salaatu wassalaam mu ne moom loolu mooy li gën yaatu fi moom te moom lay sàkku moom alayhi salaatu wassalaam euh mu ne a'uudu bi nuuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumaat mu ne maa ngi daw di làqu ci nuur nuuri wajhika sa leeru liñ naan la face mooy ci nekk-nekk maa ngi daw ci nekk-nekk boroom bi subhaanahu leeru leeram bi nga xam ne ashraqat lahu dhulumaat ci la lépp lu lëndëm daldi fenke nekk lu leer mooy yi exi ndax lu existewul rek yaa ngi ci doo mel ni ci lëndëm nga ne yàlla bu nammee leeral la mooy dalay nekkal nga génn ñu naan lool mooy leerug yàlla gi génn ci adam ci seen ñàkkug nekk indi ci al wujud ci ak nekk mu ne mu ngi làqu ci boroom boobu ci leeru boroom boobu nga xam ne ci la leere lépp lu lëndëm xol yi dafa lëndëmoon nekkoon ci réer ci ténèbres suñu boroom da daldi ciy dugal leeru lislaam ashraqat lahu zulumaat xol yi lëndëmoon doon jaamu aalihatan kasiira ay yàlla yu bari suñu boroom subhaanahu wa taala ba mu ko nammee leeral da koo fenkal ak leeram allati ashraqat nuuru wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat lëndëm yooyu yépp ci la leere nag daldi fenk lëndëm dàqu leer nekk ci xolu ku mel ni Seydina Omar ibn al ak ñi mel ni ñoom yàlla yàlla na nga leeral suñuy xol yow mi leeraloon seeni xol mu ne wa saluha alayhi amru dunya aaxira waaye maa ngi daw di làqu ci boroom boobu nga xam ne ci leeram ci la lëndëm yépp daldi feeñe daldi dellu gannaaw leer ne fi waaye wa saluha daldi ci yëwan tamit alayhi amru dunya wal aaxira mu daldi ci yéwéne ci leeram googu mbiru àddina ak mbiru alaaxira lu yéwén ci àddina ak alaaxira rek ci nuuri wajhihi la leer la la la yéwéne muy leeru borom bi subhaanahu wa taala lu yàlla namm xéewal da ciy def leer waaye lu mu nammul xéewal du ci def leer da ciy maandu te lu mu maandu lënd ma fay ne waa lan moo tax alayhi ngay daw di dàq làqu ci borom bi leeru borom bi subhaanahu wa taala googu nga xam ne li lëndëmoon ci la fenk leer te mu yëwén ci mbiru àddina ak lan moo tax ngay daw mu ne min an bi an tunzala bi ghadabuk damay daw di làqu ngir ci yow mu bañ a wàcc ci sama kaw sag mer mer gi di kat daw merum yàlla aw yaxilla alayya saxatak wala saxatuk an tunzala an tunzala bi ghadabak ñu daldi wàcce sama kaw sag mer ku koy wàcce xoolal mu def ko siixatul majhul ndax buur yàlla kenn du ñëw comme niñ ko fi waxe woon safaan kenn du ko askanele yàlla loolu laay daw làqu aw yaxilla ya saxatuk wala mu dal sama kaw sam sànj lool mer gi ñëwaat mu ne looloo tax may daw di làqu ci leeru borom bi subhaanahu wa taala boobu mu ne ko nag lakal utba hatta tarda laka ñeel na la yow borom bi subhaanahu wa taala al sa ngërëm lay sàkku xatta tarda ba nga gërëm lii lépp ma def génn Quraysh ak la ma fa nee woon lépp ñëw ba fii dox ngir convaincre ñii comme que waa Makka bañ nañ sàkkoo ma ci woon dara lu dul sa ngërëm lakka nag ñeel na la al-utba sa ngërëm laay sàkku hatta tarda ci lay ne di ko sàkk fekk yow gërëmoo yow borom bi subhaanahu wa taala li amul lu ko féete kaw ridal rabb boo ko xasee am ngërëmu borom bi subhaanahu wa taala moo gine yaatu àjjana moo gine yàgg moo gine neex loo man di am looloo tax ku ko am yow yaa ngi ci lu raw àjjana ku ko yàlla defal ridaahu allahumma kon sa suñu boroom ñu ngi lay ñaan ridaakal a'zam sa ngërëm lu màgg li mu ne ko lakal utba maa ngi sàkku sa ngërëm di ci topp di daw ngir sa ngërëm hatta tarda fekk ngërëmoo yow boroom bi subhaanahu wa ta'ala wala amul pexe ngir mucc amul pexe ngir génn ci gréer amul pexe ngir génn génn ñii ci réer yu ñu nekk dugal leen ci lislaam loolu amul wala quwwata te amul kàttan force ngir forcer leen ñoom ñu dugg ci lislaam amul force boo xamante ne nii moom lañuy ragal ba tax ñu dugg ci lislaam illaa bi ka lu dul pexe wala force bu jóge ci yow boroom bi subhaanahu wa pexe amul doole amul lu dul bu yàlla manoo tegi plan ba rëcc ci mbugalum yàlla waaye wanoo fee jaay affaire doole ba rëcc ci mbugalum yàlla lu dul nga jaare ko lu dul nga jaar ci yàlla pexe amul doole amul lu dul ci yàlla ngay jaar xam nga yàlla amul ay pexe déedéet waaye nit ki mooy am yooyu waaye pour yooy jariñ ko fokk mu jaar ci yàlla ñii it manuma leen a woo man alayhi salaatu wassalaam ba ñu déggal ma manumaa teg benn pexe bañ déggal ma manumaa xalaat lu ma mën a xalaat bañ déggal ma manumaa neexu waaraate waaye mën a xuppaate bañ déggal ma awma kàttan tamit gu ma leen di forcer ci dara lu dul xanaa ma jaar ci yow loolu mën a nekk loolu mooy ñaan gi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam daldi ñaan